bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuruu bimaa anzala allahu baghyan baghyan an yunazzila allahu min fadlihi ala man yashaa'u min ibaadihi fabaa'uu fabaa'uu bighadabin ala ghadab wa lilkaafiriina adaabun muhiin suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne biisa waay waay aka ñaaw biisa mashtaraw waay waay aka ñaaw waay ñoom li ñu jëndee ñoom yahuud yii jënde leeru tawraat leeru téere borom bi tabaaraka wa taala ak pacte yi jëloon ak moom ñu weccoo ko ak li nga xamante ne mooy seeni bànneex ak seeni caaxaan mu ne biisa waay bi samashtaraw aka ñaaw li nga xam ne moom lañ jëndee bi anfusahum moom lañ jënde li nga xamante ne nii mooy seen bakkan ndax au lieu booy la yorante bi alayhi salaatu wassalaam doon wax naan kullu naasi yahdu nit ñi moom ku nekk da ngay xëy walla ñenn ñi ñoom dañuy fa fa muur yuuquhaa am na ñoo xam ne seen bakkan dañ koy alak dañ koy sànk dañuy koy alak ndax lan dañ koy teg ci yi bo yi borom bi tere ak mooy yàlla ñoom bu ñu xëyee ci yooyu la ñuy ne voilà waaye mu ne fa mootiquhaa waaye am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoom dañuy dañuy jotu daal di libérer seen bakkan ci jéng yi nga xam ne moom la ko iblis déng ak seen bakkan seen bànneex yi ñu ko jéng nga xam ne mooy mooy yàlla am ñoo xam ne ñoom dañuy libérer fexe seeni seeni ci seeni bakkan daal nekk rek di topp li nga xamante ne nii mooy seen borom tabaaraka wa taala mu ne nag kanta yahuud yi ak a ñaaw li nga xam ne moom lañu weccee wecceewe seen bakkan yi de mooy lan ñu waroon a nekk ñoo xam ne ci lu baax la ñuy nekk far ñu nekk ñoo xamante ne nii mooy an yakfuru ñu nekk ñoo xamante ne di weddi li nga xamante ne nii bi ma anzalallah di weddi li nga xamante ne nii moom la borom bi tabaraka wa taala daal di wàcce ci alquran ji ñu ne gëmuñu ci tus voilà oh lan moo tax baghyan an mooy baghyan beew kese la nag beew ak kañaan ak li nga xam ne mooy iñaan ak iñañati moo leen dal moo tax ñu daal di an yunazzila borom bi di wàcce a ah, allahu borom bi min fadlihi ci ngëneelam gu yaatu gii mooy wa def li nga xamante ne mooy prophétie ñoom moom dañoo lànk mer daal di beew ne yàlla daal moom waru la wàcce ab defub yonent ah ala man yashaaw ku ko soob min ibaadihi ci jaamam yi ndax jàpp nañ ne loolu moom ci ñoom kese la war a nekk quoi non non mënu la nekk ci keneen léegi nag suñu borom ne bañ defee lool nag di iñaane tey tey tey soxore tey soxore nit ñi ñi nga xamante ni tey soxore nit ñi li nga xamante ne mooy julli ñi li leen seen borom defal. kon nag ba ñu ko defee fa baa u ñu daal di dellu nag bi ghadabin ci mer ala ghadab teg ci mer mooy mer goo xamante ne nii mooy seen mer gi nga xamante ne nii mooy mer gi tukkee ci weddi gi ñu weddi borom bi tabaaraka wa taala li weddi li nga xam ne moom la wàcc ci alquran ñu daal di koy weddi waaye ñu dellu ci mer goo xamante ne nii mooy mer gi nga xam ne moom la ñu yelloo ci li nga xam ne moom lañ def tawraat ba nga gëm lépp di ko sélectionné di gëm lu leen neex ba pare di sànq àttey yàlla yi waaye di ko bañ a xamal nit ñi ñu dellu kon ci mer tegu ci kaw mer walil kaafiriina ñeen la yéeféer yi faatoo noonu ci ñoom deewe ci noonu adaabun mbugal muhiinun goo xam ne moo leen di doya dal mu ne wa idaa qiila leen waxee lahum ñeen leen ne leen aaminu gëm leen bi ma anzalallah ci li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di wàcce ci alquran waaye tawraat ci boppam mais gëm leen ko te doxal li nga xamante ne nii moo ci nekk dëgg-dëgg waaye doxal leen li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala wàcce ci injiil ak alquran mais lan moo leen teree gëm lool xaalu ñu naan nu'minu ñun gëm nañ bima unzila alayna ñun li ñu gëm mooy li ñu wàcce ci ñun tawraat lañ gëm walla wa yakfuruuna bima waraa ñuy weddi nag la ne ca gannaawam mooy ñoom daal nee nañu tawraat lañ gëm lu dul tawraat dara lañ dul gëm mooy yi ñëw ci gannaaw tawraat ay liñ naan injiil moo tax gëmuñu sayyidina Isa ko doon bëgg rey comme niñ rey woon mbokkam ma Seydina Yaxya léegi nag alayhi salaatu wassalaam léegi alquran tamit ñu ne gëmuñu voilà ñun daal li ñuy gëm ñooy li nga xam ne moom lañ wàccee ci ñun wayakfuruna ñuy weddi bima waraa li ñëw gannaaw tawraat gëmuñu ko ndax ñooñ légitime ñun wa huwa ta nag dëgg-dëgg alxaq mooy dëgg nag gis nga alquran jii ñuy weddi mooy li nga xamante ne mooy dëgg pourtant moom la ñuy weddi musaddiqan mu ñëw di dëggal lima maahum li ñu ànd ak moom nee nañ tawraat lañ gëm ndax alquran jii ñu ne duñ ko gëm ak injil yooyu yëpp dañoo ñëw di dëggal alquran moo tax Seydina Isa gisoon nañ ko ca suuratul maayida alayhi salaam waxoon na leen man dama leen a andil lenn yi mooy dagaral leen yenn yoo xam ne dañ leen koo xaraamaloon walla mu ngi noonu le qul nag suñu borom ne waxal yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waa bu dee ne nee gëm ngeen tawraat léegi c'est bon kon fi ma li ma taqtuluuna anbiyaa allah gëm ngeen tawraat mais lan moo tax ngeen doon rey yonent yàlla yi nga xamante ne nii yonent yàlla yi lu tax ngeen koy rey nin qablu lu jiitu woon in kuntum mu'minin laata tawraat di ñëw mais am nga yonent yu ngeen fe ñu laata mais am na yeneen yonent yoo xam ne mais yéen a leen rey ah te ñoon ci tawraat lañ doon doxe waaye yéen kon léegi kon yéen yéen seen wax yi ngeen di wax ban njariñ la am ah kon lan moo tax kon ngeen di rey ñi nga xamante ne nii mooy ah yonente yàlla yi alayhimu salaatu wassalaam min qablu lu jiitu in kuntum mu'minin bu dee ne day ngëm yàlla dëgg ngeen comme ni ngeen koy woote woo mu ne wala qad dëgg-dëgg jaakum dikkanoon na leen de yéen ñii Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bil bayyinaati ci yu leer yi preuve yi wane ne moom yàllaa ko yónni preuve yooyu wane kattan sañ-sañu borom bi tabaaraka wa taala waaye summa gannaaw gam leen dikkalee ba muccal leen ci Firawna lan ngeen def ittaxadtumul ijla ngeen jàppe li nga xam ne mooy yëkk waleen saamir yi defaloon min baadihi gannaaw seydinaa Muusaa ba mu demee ca rendez-vous ba ko borom bi tabaaraka wa taala joxoon wa antum ta ba ngeen koy def yéen zaalimuuna yéen ay tooñkat yi ay tooñkat ngeen dëgg-dëgg wa iz ta fàttale ko leen leneen njom bu téefu ngeen def wa iz fàttale ko leen axadnaa lañ jëloon miisaaqakum seen pacte ba léegi wa rafa'naa ñu yëkkati fawqakum mu tiim leen at tuura mooy montagne wu rëy woo wële maa ataynakum li nga xamante ni moom lañ leen jox lii ñu leen jox ci tawraat daal leen fiy digal ay digle tere leen fi ay tere ne leen ngeen tënku ci ba leen nangu woon ay wa jël leen ko bi quwwatin xam nga gisoon nañ laay bu mel nii ci jamono yële ci doole mooy ngeen doxe ko jàpp ko fulla nangu ko di seet di ko seetantal te di ko doxe wasma'u te ngeen dégg li nga xam ne moom lañ leen fiy digal ak liñ leen di digal ngeen koy doxe liñ leen mi tere ngeen koy sori qaalu ngeen wax bu boobaa gaa yi wax ñañ ko waxoon ci ñoom di yahuud yi jamono yoo yële jamono yi Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ñu ne sami'na ñun de dégg nañ wala dégg nañ borom di tabaaraka taala li nga wax bàyyi bon mooy montagne bi la malaaka mi yeru ba mu tiim leen gars yi nag daal di nangu ko ne samiana ne dégg nañ léegi nag bi nga xam ne nag ci la affaire bi wàcc gars yi bon ba bañ ne jël nañ waa dégg nañ waaye bàyyi ba borom bi affaire bi dem ñu ne waa say naa ah waa yow gars yi affaire bi dem na quoi ah ñun dégg nañ waaye ñun daal asay naa sa waay yi ah ñun daal mooy nañu comme que daal fii mu ne dindil nañu mooy menace bi dem fa asay naa ñun mag mooy nan suñu borom ne wa ushribu ñu daldi daldi leen nandal fii qulubihim gis nga seen xol yi mooy li ngay jële benn benn éponge daal di koy sóob ci benn ndox gis nga ni muy naane daal di naan ndox mi ba ba éponge bi day mujju diis kan boo woon koŋ gis nga boo ko dugalee cim ndox mu nekk quelques minutes da ngay gis day diis kan naan ba fees dal ñoom nag noonu la seen xol yi noonu la mel al ijla noonu la naane ba fees ci gëm gi nga xam ne moom lañ gëmoon mooy yëkk woowu saamir yi defoo loolu leen muy nag woo wala nekkoon ci or moo nga xam ne moom lañ gisoon nga suuratu Taaha alayhi waaye lool ñu nandal leen ci bañ fees bi kufrihim ci sababu seen kéefër gi de qul wax leen ñoomi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne leen bi sama ay way ñaawati na de ak a ñaaw kon maa li nga xamante ne nii ya'murukum bihi moom la leen di digal imaanukum seen ngëm yàlla gi waaye yéen seen ngëm yàlla gi daal mooy ne moo yéen seen ngëm yàlla gi moo leen di digal ngeen ne yéen yàlla jox na leen li gën gëm ngeen yàlla du loolu ngeen wax ne gëm ngeen yéen tawraat liñ wàcc ci yéen ngeen gëm mais lan moo tax bañ leen joxee tawraat non seulement da ngeen noonu du ngeen ko jël ba suñu borom yëkkati montagne tuur am ñu ne tuuru Sinaay la am ñu ne mooy montagne bu nekk rek ba ne woon foofu daal di leen koy tiimale ne leen jël leen mbir mi ay wa ta doxe ko ñu ne samiana ay wa dégg nañu léegi bi ñu xëccaatee affaire bi ñu ne waa say oh, ñun mooy nañu ah léegi nag ba pare waaye seen ngëm yàlla gi moo leen digal ngeen di jaamu ay yëkk kon de bu dee loolu la waay waay bi sama ñaaw na maa bi sa ñaaw na maa li nga xam ne ya'murukum moom la leen di njigal bi ca loolalee imaanukum seen ngëm yàlla gi ngeen ne moom ngeen gëm in kuntum mu'minin neem nekk ngeen ay woon ngëm yàlla